a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin amma ba'du فيقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام في كتاب البيوع في باب الربا والصرف an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zahabu bil-waraqi ribaa illaa haa wa haa wal-burru bil-burri ribaa illaa haa wa haa wash-sha'iiru bish-sha'iiri ribaa illaa haa wa haa kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi fii buntu bu bees ba léegi ci kitaabul buyu' ci téereeb njaay yi léegi nag buntu bi mooy buntu numéro cinquante deux juróom fukkeelu buntu bi ak ñaar mu ngi ko tudde baabu riba wa sarf baabu buntu ar riba buntu bi nga xam ne mooy wax ci lu jëm ci wàllu l'usure ci wàllu riba alhamdulillah wa sarfi ak sarf mooy weccoo li nga xamante ne nii nit ki day mën a jël li nga xam ne mooy xaalis comme ñu ne pièce or yi euh, xaalis boobu argent mu koy weccoo ak pièce li nga xamante ne nii mooy or wala muy jël or di ko weccoo ak li nga xamante ne nii mooy xaalis voilà loolu le mooy as-sarf léegi nag ci gàttal muy indi xadiis bu njëkk mooy xadiisu deux cent 77 mooy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ngi koy jële mu ne an Umar mu ngi koy jële ci saxaabi mu naan Umar ibn al-Khattab te baayam di doomi al-Khattab di xalifatu rasulillah athani radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy Seydina Umar annahu qaal radiyallahu anhu neena qaala wax na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam az-zahabu bil wariqi riba az-zahabu gis nga or mooy bu ngeen di jaay di weccoo or bil wariqi ak li nga xamante ne wariq mooy li nga xam ne mooy argent mooy xaalis moo xam bu ñu madruba la bu ñu dóor def ko pièce la wala mu nekk boo xam ne kenn defu ko pièce mais xaalis pur la voilà loolu riban mooy boo ngeen koy wecceeku voilà loolu euh, cette fois-ci bii soxlawul muy tolloo voilà dina ñëw ci riban lii mu njëkk wax nii mooy sarf lii sarf lay côté sarf lay wax nii mooy nga xam ne da ngay jël li nga xam ne mooy oor bi di ko weccoo ak li nga xam ne mooy xaalis bi mu ne loolu noonu bu dee da ngeen koo def riban ba mu des ci condition yi muy wax illa ba mu des mooy lan mooy bu ma ñëwee jël sama or comme ma jël ne loolu bu boobaa tafaadul soxlawuñ ko ci mooy il faut bi kenn du la imposer ne yow bu dee da ngay weccoo or ak xaalis il faut ñu tolloo boo fi joxee cinq gramme xaalis il faut ñu jox la cinq grammes or dañ ah, affaire bi du loolu de mooy bu la neexee nga ne man sama or ñaari grammes or laa lay jox weccoo ko ak li nga xamante ne mooy cinq grammes argent muy xaalis léegi boo juróomi grammes xaalis laa koy weccoo wa ak lan moom laa lay jox. moom nga may jox ma jox la ñaari garaam ci or léegi loolu mën nga koo def waaye sauf que loolu day nekk riban bu dee ne mooy terminé wu ngeen jeexalu ngeen seen weccoo boobu fi ngeen nekk il faut mu nekk bala ngeen faa jóge mu nekk illaa ba mu des mooy bu bu bu melul nii rek riba la voilà lii muy wax bu ci amul riba la mooy bu nekkul fil majlisi ci ci ci bërëb bi ngeen koy defee ngeen di joxe ah, illaa ba mu des awa ah, mooy am waa ji dañ naan ko a loolu expression la buy wane mooy ab taqabud mooy kii day joxe comme li ñu naan loxoy kajoor dafay weesaloo da ko am moom mu ne nga ci sa beneen loxo mu ne la am voilà nga joxe ne ko ah jëlal ay wa léegi nangook sa beneen loxo walla boog nangu mu jël jox la loolu la nooy nga jox ko sa or bi nga mujj wecc moom mu jox la xaalis bi nga ko war a wecc voilà léegi loolu la mooy bu lii amul rek riba la voilà mooy il faut mu nekk manoo ñëw nga ne bon léegi kon lii parce que lii muy wax ne riba la mooy côté du côté tolloo bi côté tolloo bi wax nañ la soxlawul muy tolloo voilà parce que or xaalis tolloowul bokkuñ du même du même li nga xamante ne naqd yi du même monnaie bi du même affaire bi du même affaire bi léegi nag mooy bu boobaa lu ngeen dëppoo rek lu moo leen neexe man ngeen koo def bo waaye mën nga jël juróom fukki gramme or nga lekkee ko ak li nga xam ne mooy téeméeri gramme ci xaalis loolu bu leen neexee ngeen def ko waaye bu loolu foofu du problème bi fi problème bi nekk mooy bu dee da nga ne ko voilà après bon mu jox la nga ne ko après suba dinaa la jox wala ci karam dinaa la jox quoi déedéet loolu day nekk ribaa déedéet mooy il faut mu nekk illaa noo tax mu ne riba la az-zahabu bu ngeen ñëwee di weccoo di jaayante bil oh, zahab xaalis bil waraq di ko weccoo li nga xam ne mooy non euh, zahab mooy or bil wariqi ngeen koy wécceewoo di ko wécceewoo ak li nga xamante ne mooy xaalis loolu riba la ba mu des illaa ba mu des haa wa haa ba mu des bu dee ne nag nga koo jox waa ji jox la ci saasi voilà bu boobaa loolu du riba la te loolu baax na léegi nag mu ne wal burru bil burru léegi mu ne kanta fii nag la ñëw fii nag lii côté riba la moom xam nga fële mooy sarf voilà sarf fa leen moom lañ la wax ne bi waa ji day jël lan li nga xamante ne mooy xaalis ah weccoo ko ak or vice versa wala beneen côté bi nga jël or di ko weccoo xaalis léegi nag bim ci teg bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wal burru bil burru tanta li nga xam ne mooy al burru nooy ci céréales yoo yële la ah nga xamante ni nii mooy am na ñu ne mooy xinto bi mooy froment bi ñu doon wax mooy façon céréale la voilà comme ñu ne bu doon euh, blé yi bil bi boo ko jëlee di ko weccoo ak blé. ah wala froment nga koy weccoog froment ah ribat loolu riba la voilà illa ba mu des ha wa ha ba mu des nga ne waa ji am man cinq kilos yii laa lay jox nga jox ma cinq kilos yi bu dee fii nag moom dañoo war a tolloo voilà parce que même affaire bi la voilà te loolu dina ko leeral ci biir bunt bi bii jóge nag fi moo tax ma ne ma ma préciser le sànq ne sarfu fële bu dee ñaari ñaari asnaaf yi voilà ñaari kii yi mooy al asnaafu ribawiya yi nga xam ne ñoom la riba di daw bu dee dañu wute xam nga or ak xaalis bokkuñu fii itam loolu mooy bu dee dañoo wute man ngeen koo échanger man ngeen ko soppandikoo nu mu leen neex mooy obligé wu nekkul loo xam ne dañ naan la par force foog ñu tolloo déedéet waaye bu dee ñoo bokk ñaar comme or ak or boo xam ne or bu mooy or bi tax muy wax or dëgg-dëgg nga jël ko wala xaalis dëgg-dëgg nga jël ko loolu manoo cee ñëw di ci ëppalante keneen loo manu la nekk mu ngi mel ni tamit naka noonu eh, eh, orge ak orge voilà moom la ci teg mais wa sha'iru bi sha'ir mooy orge ak orge loolu yi ci façon céréales yi la riban mooy ne boobu moom boo fi ñëwee mënoo ñëw ne ko man nag sama bos bi comme que mbayum ren la te yow mbayum daaw mi nga ci yoroon moo burdu bi burdu bi benn la voilà boobu moom dañ saa soxla tafaadul mooy ñu tolloo il faut ñu tolloo manu la am lu ëppante manu la nekk loolu benn côté la boo xamante ne boo ko defee boo ëppante amee riba la waaye ne ko ah waaw tolloo na sax waaye bon baal ma jox la après yow dinaa la jox voilà indi sa cinq yi waaw sa cinq kilos yi wala sa trent kilos yi sa fanweeri kilos yi ci mbay mu bees mi man bon bu ma demee kër ga dinaa yónnee gone mu indi la ko déedéet loolu riba la voilà loolu la ha illaa moom moo tax mu ne illaa lul ha an wa illaa ha wa ha lulul da naan ko ha mooy teel wa ha moom mu jox la voilà mu ngi noonu kon affaire baa ngi noonu kon ñu gis ne hadith bii nii boo seetloo dafay indi côté sarfu moom la njëkke bi ba pare mu indi loo xam ne rek côté riba bi la mooy ñaar yi nga xam ne ñoo niroo voilà burru burru ak sha'ir ak sha'ir bu dee boobu moom buñ koy weccoo de toute façon manuma ci am lu ëpp kenn ki jox lu ëpp keneen ci parce que bii moo gën a bees loolu manu la nekk lool riba ba day daw ko waaye bu ma nee ko xaaral ba suba ma jox la wala ci kanam indil bi nga yor léegi dinaa la jox loolu it riba la kon al imam Abdul Ah, ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis numéro deux cent soixante-dix-huit muy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu naan abi saidin alxudriyi radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tabii'u az-zahaba biz-zahabi illaa mislan bi misl wala tushiffu ba'daha ala ba'd wala tabi'u al-warqa bil-warqi illa mithlan bi mithl wala tushiffu ba'daha ala ba'd wala tabi'u minha gha'iban bi-naajiz wa fi lafz illa yadan bi-yad wa fi lafz illa waznan bi-waznin mithlan bi mithl sawaa'an bi sawaa' kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala muy indi ñaareelu xadis bi ci buntu bi mu ne an Abi Sa'iid mu ngi koy jëlee ci al ab Seydina Abu Sa'iid muy bàyyi Sa'iid al-Khudri ko joowoon ci waa Madina bon al-Khudri parce que daa am ci maamam bi loolu dafa mel ni waxuñu ko woon mooy daa am ci maamam bi ku ci dul Khudra léegi ñu koy dàkkantale naan al-Xudri loolu la voilà <laughs> voilà anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaal nee na la tabi'u zahab bu leen jaay bu leen weccoo az-zahaba di jaay di jënd az-zahaba bi-zahab bi mooy or ak or bu ngeen koy mooy or bi nga xamante ni nii bu mag la vingt-quatre carats yi ngeen ñëw di ko wante kii yor ci benn ki yor ci benn illaa ludul mislan bi misl ludul mooy dañuy yemoo voilà mooy mbir mi mislan day keem bi mislin comme keem lim la jox voilà mooy lan mooy non seulement ci wàllu poids bi wàllu poids bi la ñuy wax am nga pëlënt voilà boo ko joxee fukki garam que ça soit or bi yow euh, euh, barki démb lañ ko génnee ci miinu Congo yi wala ci miinu Sabadola yi fii nii lañ ko génnee fee ca Sabadola loolu du ci benn yow nag daaw jéeg la woon wala am na fukki at dara benn bi la loolu mislan bi misl day tolloo ñooy kemmoo mislan yow li ngay joxe ak li ngay jël ci wàllu poids bi gramme bi ñoo koy tolloo amul ëppalante lii mooy riba voilà lii mooy bu tolloo bi amul fii riba la fii newuñ ci ah voilà mu ngi noonu mu ne wala tashifu ba'daha ala ba'd wala tashif wala tushifu boobu wala tushifu te bu leen gënalante ba'daha bi lenn li ala ba'din ci leneen li mooy li ñu wax léegi nga ne man sama or bu bees la yow nag sa or bi yàgg na kon nag da non seulement da nga ma dama dama lay jox deux grammes yow nga jox ma benn gramme <laughs> ba pare tegal ma ci xaalis loolu moo mënu la ne loolu la laan la bu leen gënalee ci lenn li ci leneen li wala tabi'u al-wariq bil-wariq mu ne wala tabi'u tabi'u te leen weccoo te bu leen jaayante alwariqa li nga xam ne mooy xaalis bi mooy comme niñ la wax sànq fidda bi moo xam dóor nañ ko pièce wala muy pièce loo xam ne defuñu ko pièce ay takkaay la wala lu man di doon en tout cas da ngeen koy peser na mu toll ku nekk la mu tollole yow la ngay joxe ak la ngay jël ñooy yépp voilà kon wala tabi'u te bu leen jaay alwariq li nga xam ne mooy mooy xaalis bi bil wariq ci xaalis di ko woccoo illaa ludul mislam bi misl ludul mooy keem moo mu keem mook li nga joxe mooy boo joxee deux grammes yow deux grammes lañ lay jox mënoon nga ne deux grammes laay joxe wan benn gramme laa lay jox yow nga jox ma deux grammes ba pare tegal ma ci partie sama bos moo gën a bees tegal ma ci xaalis wala tegal ma ci leneen wala tegal ma ci sax benn boolu ceeb loolu man na nekk loolu lépp day xaram wala kon nag wala tushifu ba'daha ala ba'd mu nekk bu leen gënalante ba'daha lenn li ci or ci xaalis bi ala ba'din ci beneen bi teg ko rek ci sama bos a gën a moo gën a bees déedéet loolu manu la ne mu ne wala tabi'u te bu leen jaayante di wecce wante minha ci yi ma fi tudd gha'iman loo xamante ne mooy ghaib mooy lu fi newagul ma ne bon man sax bon ngeen waxaale ba pare <coughs> wax lii waxaale bi mooy la de toute façon waxaale bi lu mu man di demee mooy ñooy tolloo ngeen wax ba dëppoo ci kàddu voilà man de sama cinq grammes or yi sama juróomi grammes or yi moom naa bëgg sa weccoog sa juróomi grammes or yi ngeen dem ba d'accord waa ji nag nga ne ko léegi indil man saa bos a ngi am mu ne la doon xaaral man nag saa bos newu fi quoi dinaa la ko jox loolu la naan min ba tam yaxu bu leen jaay min haa ci yii ma leen tuddal ghaiban bu fi newul dinaa gis boo xam ne mu ngi ngay binaagis mooy lu teew léegi yow teewle nga moom nag boo xam teewul loolu opération boobu man da nekk ku nekk na téyewaat yow téyal sa bos moom bu demee ba beneen bis wala mu dem yónnee wala mu dem jëli ko ba ñëw ngeen door def opération bi loolu lay wax ne wa fii law am na ci benn expression ci hadith bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ci benn kàddu illaa yadam bi yad dane ba mu ba lulul mooy bu ngeen koy yor mooy illaa à la place illaa mislam bi misl mooy ñu tolloo waaye yadam bi illaa ludul yadam bi yad bu ngeen ciy joxe na nekk loxoog loxo moom lañu la waxoon ne la loxo kajoor dañuy weesaroo mooy téel nii nga joxe jël ci jëlaat voilà jël moom mu jox la voilà illaa lu dul yadan loxo di yati nag loxo mu ne wasini lafz am na ci beneen kàddu ci xadiis bi illaa lu dul waznan loo xam ne dañu koy natt mu tolloo bu dee lu ñu ay dañu ay wa gramme yaa ngoog dañ koy peser illaa lu dul waznan ñu wa ko ba mu xam ni taala bi waznin yow nga xam or bi ngay joxe yow taala ñaata la mislan bi mislin ñu tolloo loolu lépp pour wane ne ñoo war a tolloo la tafadula baynahuma amul gënante seen diggante man a manula am sawa'an bi sawa mooy ñooy yemoo sawa'an ñooy yemoo yamoo bi sawa moo yemoo yow li nga joxe ak li ngay jël ñooy tolloo mu ngi noonu parce que loolu asnaf ribawiya la az wa wal fidda ñooy yi nekk ci kaw voilà mooy or xaalis yooyu mën la nekk ak burr ak sha'ir ak yooyu nga xam ne da leen di tudd na leen léegi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci xadis bi nga xam ne mooy numéro deux cent soixante-dix-neuf muy xadisu ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñeent ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a Bilaalun radiyallahu anhu ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bitamrin barmi faqaala lahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ayna haadhaa qaala Bilaalun radiyallahu anhu kaana cindii tamrun radii فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax fii ci xadis bi nga xamante ne nii mooy code deux cent soixante-dix-neuf mu ne waanhu mu ngi jële ci ki nga xamante ne mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu wa arda mu ngi jële ci moom voilà hmm, ba mu ngi jële ci moom xadis bi annahu qaala nee na jaa dikk na Bilaal muy Seydina Bilaal muy noddukat yonente bi alayhi salaatu wassalaam ila nabi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil ko bi tamrim barani ci tàndarma joo xam ne yu rafet la yu baax la bu am qualité bu haute qualité bu rafet rafet fa qaala lahu nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko min ayna hada mooy waa Bilaal waa yow foo jële lii mooy fan nga jële tàndarma ji qaala Bilaal mu ne Seydina Bilaal radiyallahu anhu ne ko kaana dafa nekkoon indi fi man tamrun tàndarma yoo xam ne radi bon yoo xam ne daal ju xaw a doyadi boo xam ne du basse qualité ko boo xam ne bu basse qualité la mooy qualité am taxu koo demee noonu daal tàndarma joo xam ne daal bon oh voilà moom daal bu xaw a kii la daal. mooy bokkul ci yu qualité yu mag yi moom laa yoroon léegi nag bi nga xamante ne daal daa xaw a defe am qualité voilà radi <laughs> boo xamante ne daal bii daal premier fer fabiatu minhu sa'ayn ma daal di ciy jaay nag jël ci sama tàndan ma joo jële ñaari saa waxoon nañ la benn saa mooy ñeenti mudd voilà kon mooy huit mudd lu tollook huit mudd huit mudd muy juróom ñetti mudd muy ñaari saa laa jël daal di koy joxe ngir bi saa ngir man cee am benn saa benn mudd ci tànnar ma ju rafet ji nii ngay gis yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu tax li nut'ina nabi ngir ñu jox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy hadiya ngir man ko koo jox ngir moo xam ne mu koy mu mu lekk ci daal di am yoo xam ne mooy bégloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko inda zaalika fa booba bam waxee ne ko awwa ne ko awwa mooy mooy mooy la bëggee tere na ne la bàyyil bàyyil voilà mooy di mooy doo xam ne zajra la mu ngir ne la déet déet déet voilà déet déet aw wax waaw waaye dañuy wax aw wi di wax aw wi di wax aw yëpp dañ koy wax kon mu ne aw wax am na boo xam ne da koo répété waaye fii aw benn yoon aynu riba ni ko lii nga def nii mooy dëgg dëgg ñu mooy dëgg-dëgg riba aynu riba mooy dëgg-dëgg boo bëggee xam li riba dëgg-dëgg mooy lii nga def yow Bilaal ne ko nag kon laa tafaal bul def la bul ko defat yi waaw te bul def lii walakin waaye ida aradta neem bëgg nga an tashtariya da ngaa bëgg jënd ah da ngaa bëgg jënd ci tàndarma ju ju rafet ji ju mel nii fabi'i tamra bi bayna xar yow tàndarma ji nga yor muy bi nga xam ne bu basse qualité la bi nga xamante ne nii taxu koo demee noonu le tàndarma joo jëli jël ko nga jaay ko bi bay'in axar ci beneenum jaay voilà nga dem ñëw teg ko ne dama koy jaay bu jiw jëyee jox la xaalis jënd ko waaw léegi nag nga jël loolu la ko jënde voilà summa ashtari bi summa ashtari bi bu ko defee yow ginnaaw gi nga jël nag la nga amee ca lële waaw nga dóor dem jëndi loolu la nag bu baax bi voilà loolu la mais mu jël tàndarma ak tàndarma naan bii moo gën a euh, taxu koo demee noonu jëndi ci boo xam ne nee na moo haute qualité ñu ëppante loolu moo man da ne <coughs> al imaamu Abdul Ghani ah, bon heure bi nag xam naa bon